kon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañu hadith numéro soixante et bi ñu tàmbalee bunt bi ba léegi di juróom benn fukk ak benn di ñaareelu hadith bi nga xam ne moom la indi ci baabul muraqaba ba léegi ci toolu ñu sell ñi garab bi nga xam ne ci lañ newoon muy al muraqaba muy fuglu gi nga xam ne moom la boroom bi tabaraka wa taala di fuglu jaam yi waaye jaam yi seenu bàyyi xel gu ñu war di bàyyi xel di ragal seen boroom tabaraka wa taala di bàyyi xel seen borom ngir ci ragal guñ koy ragal ci lépp lu ñuy def ak lu ñuy wax ak lu ñuy jëf ak lu seeni xaal gisoon nañ ci ñu ngi woon ci xadiis sayyidina bi mu ne woon an abi dharrin jundub ibnu junaada wa abi abdirahman Muaad ibn Jabal ci jotaay bi ñu génn radiyallahu anhuma defoon nañu li jëm ci wàllu surtout taxriij bi euh, bi ñaari saxaaba yi radiyallahu anhuma ñoo indi wala kenn ki la euh, loolu gisoon nañ ko lillahi alhamdu wal minna waxoon nañ la it li tax al imaamu euh, an-Nawawi rahimahullah daal di koy tudde ni ne jële nañ ci Abu Dharr ah, Jundub ibn Junaada wa Abi Abdirrahman même bu dee gis nañu la ci newoon waaye waxoon nañ li tax mu def loolu wallahu taala aalam léegi nag ñu war a ñëwaat ci xadiis bi ginnaaw bi ñu ko jàngee ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ ko ci pir mu gaaw mu des nag ñu xaw a taxawaani tuuti kon Seydina mu ne wa an Jundub an Abi Dar mu ngi jële ci Seydina Abu Dar ah, al-Ghifari Jundub ibn wa abi abdirrahman ak abi abdirrahman ñoom ñaar ñu ne an sayyidina Mu'aaz an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñuy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala neena mu ne ittaqillaha haythuma kunt noo tax am na ci foog naa waxoon nañ ko ci riwaaya yi bi nga xamante ne nii nee na man al imaam Abu Zar nee na dama ne yonente mi alayhi salaam awsini waaw waxoon nañu ko dama ne ko mu conseillé ma mu laayi biir ma mu ne ma ittaqillah ma ne ko dolli ma mu ne ittaqillah haythuma kuntu ma ne ko dolli ma mu ne wa atbi'il sayyi'ata alhasanata tamhuha ma ne ko dolli ma mu ne ma wa xaaliqin naasa bi xuluqin hasan waaw xadiis bu rëy rëy rëy rëy rëy ay mbir a ngi nii waaw amul lenn loo xam ne lu dut yiiw liiw yiiw yiiw lu dul ne de xadiis bii lëmb ëmb na ko waaw yonent bi alayhi salaatu wa mi nga xam ne moom lañ dox jawaami'ul kalim nga xam ne benn kàddoom bu ndaw loo ci bëtu nit ñi ay géej ay géej man ci génne Allahu akbar xadiis bu màgg ngi mu ne lim tàmbalee mooy ittaqillah haythumaa kunt ragalal yàlla foo man di nekk yow jaam waaw man di nekk rek na ragal yàlla di ànd ak yow waaw mooy xayru zaad mooy li gën ci li nga xam ne nit moom la mën a ah yóbbal bii ndax suñu dund gi lan la ab voyage la waaw moo taxoon Seydina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waxoon Mawlana Ibn Umar ne ko kun fi dunya ka annaka gharib aw aabir as-sabil aw at ko woon kun fi dunya nekkal ci àddina bi considérer sa bopp te jàpp sa xam ne loolu mooy mu ne ko woon nekkal ci àddina bi comme da ngay voyager kun fi dunya ka annaka gharib aw aabir jàppe sa bopp rek wala nga jàppe sa bopp comme kuy jéggi aw yoon te deel jàppe sa bopp di compter sa bopp ci bis bi ñuy borom bi faat ci bis bi yow di nga ci bokk waaw waa waa lii nag ci voyage boobu li gën lu ci nit mën a yóbbul mooy lii waaw ndax suñu boroom a ko wa wa inna xayra zaadi taqwa moo ne wa ay woy sama jaam yi maa ngi leen di wax di leen digal man borom bi tabaaraka wa taala ngeen jug yóbbal ci ndég ci ci voyage bi te ngeen xam ne nag hmm? fa inna xayra zaad li gën ci li nit di yóbbal ci bayaasam bi ak taqwa mooy ragal yàlla waaw mu wax tamit ne loolu moom borom bi tabaaraka wa taala mooy li nga xam ne moom la dénkaane woon ñi nga xam ne ñooñu fi ñoom la joxoon téere yu ñu jiitu ak mu wax ca suuratu nisaa wala laqad wassayna alladhiina uutul kitaaba min qablikum wa mu ne wa laqad dëgg-dëgg wassaynaa joxoon naa ay conseil du conseil ah, bu ma neexee def bu ma neexee bàyyi ay digal ay digle ñan allazina utul kitaaba ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere ci xeet ñu jiitu woon ci yahuud yeek nasaraan yeek ñeneen ñi ñu xamul ñi ñu xamul ñooñ ñëpp daldi woon naa leen digal ñeleen min qablikum te jiitu woon leen fi yéen xeetu waa seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ak yéen ni ma leen ko joxewoon ñoom ñoo ñële ñoom laa ko digal digale ko ñoom noonu laa leen ko digale mooy la anit taqullah mooy na ngeen ragal yàlla waaw kon nag lii mooy li gën a rëy moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam discours am daanaka lu bari lii la ko doon waaw ragal leen yàlla moo tax mu nekk ko kon bu dee ci beneen riwaaya bi ma ne dama ne yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu awsini waay waay daal di may eh, eh, eh, conseil nga gis yonent bi alayhi salaatu salaam léppam njàngaleem mooy njàngaleem alquran mu delloo li laaya bii la wa laqad wassayna alladhina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah loolu la ko jox ne ko ittaqillaha haythuma kunt alhamdulillah ragalal yàlla foo man di ne waaw ragal yàlla nekkul man ah bu ma newee foo xamante ne ñépp dañuy woote affaire u diine la ñuy wax ay nit ñu baax lañu wala lool la ñuy man ma ma mel ni ñoom waaye bu ma demee ci beneen mbooloo moo xam ne foofu moom leneen la ñuy wax lu wuteeg loolu man ma mel ni ñoo ñële waaw déedéet loolu mooy jikkoy kat katar sa baaxul loolu baaxul jikkoy caméléon mooy ni caméléon mel nga xam ne fu mu romb rek couleur fa mu jaar moom lay jël jullit war da mel noonu loolu moom mooy jikkoy naafiq yi gën mag waaw loolu jikkoy naafiq la képp koo xam ne yow sa xol may na la nga man loolee mooy bi yoboo nga ñaan yàlla mu may la xol comme na Mawlana Ibn Mas'ud doon wax radiyallahu anhu te ñu fàttali woon ko fan yee yow na la leer ne amoo xol ñaanal yàlla mu may la xol Allahu akbar waaw ñaanal yàlla wallahi mu may la xol waaw ndax loolu il faut nga nekk naafiq man koo man waaw boo àndee ñii boo ñëwee fii na ñii nga àndal ku la fa gis ci ndajem diini bi <laughs> ndajem bi ñuy wax alquran walla di wax nañ di dañ koo tudde ndajem diine même bu nee ne c'est à revoir <coughs> kenn du la gën a solo ginnaa miru miru ñu baax ñi waaw mais il suffit loolu jeex ajjuma la amoon guddi ajjuma samedi jot ñu war a tëgg dansin bi yow ba la fekk fële mooy ni nga nekk woon euh, wax fii le as waaw as ni nga aaya fee nga aaya fii loolu kenn manu ko mel noonu lu dul koo xamante ne nii ak nifaaq nekk na ci xol waaw te loolu borom bi moo ñu ko wax ci suuratul baqara bi muy wax naafiqi noonu lañ mel waaw wa ida laqu alladina amanu qaalu amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna ma'akum innama kun innama nahnu mustahzi'un waaw mu ne wa ida laqu alladina amanu gis nga naafiqi bokk na ci seen jikko yi gën a yées dañu koy doxal di ko wëyal mooy wa ida laqu alladina amanu bu nu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te dëggal qaalu amanna ñu naan ñun dëggam nañu waaw waaye wa ida xalaw ila shayatinihim bu ñu wéetoog seen shaytaane yi mooy ñi mel ni ñoom di tax ñuy gën a féttéerlu ko ndax bu ñu dajee fu nekk da ngay xam ba di ko puus li gën a tax ngay gën a eh, nekk ci mooy yàlla gi nga waaw mooy ay bandi yu daje ku nekk rek yaa ngi wax nan lañ gën a mën toja dëkk bi waaw ñoom nag noonu la wa ida xalaw bu ñu wéetee ila shayatinihim ak seen shaytaane yay tax ñuy fittirlu ta mel ni ñoom qaalu ñu naan leen lan inna ma'akum xam ngeen ne mos ñun yéen lañ àndal innama nahnu mustahzi'un ah bañ nawee fee lañ leen doon wax ngeen gis ñu ci mbooloo ma ñuy wax ñu leen wan ne ñun ñoo gëm lii yoon lii xam ngeen ne yooyu lañ doon saboo rek waa yéen bu ngeen gisee sax niñ ko doon waxee xam ne xam ngeen ñu loolu nag jikkoy nit buy jaamu yàlla day buy ragal yàlla day ragal yàlla haythuma kaan moo tax yeneen bi alayhi salaatu salaam ne Seydina Abu Dharr ittaqillaha haythuma kunt ragalal yàlla foo man di doo newee Sénégal amul dama nekk senegal fii moom woo niñ man da ñàkk koor gaa gi jege quoi c'est dans trois jours insha allah ou quatre fii moom foog ngay woor quoi mais yow xolam yépp bés bu ko borom bi mayee visa mu ñëw Europe rek am néegu boppam ñoo xam étudiant la moo xam travailleur la xaw ma la wallahi dootul woon parce que ah <laughs> moom affaire jeex na kooku moom lam yattaqillah haythuma kan kooku ragalul yàlla fu man di ragal yàlla amul ñu naan daa am lii muy bañ yépp <laughs> lii yépp nga war a ànd ak ragal yàlla d'ailleurs moo war a nekk sa moteur ci lépp waaw amul bu ma nee fii walla ñëw wax wax waxu kii bu ma demee fee def fii fu naa féq déedéet da ngay ragal yàlla fépp te yàlla kese tax ndax xam nga ne borom boobu ndax almuraqaba fug fuglu gim lay fuglu ak bàyyi xel gi ko war a bàyyi xel ci bépp cers ak lépp looy def tax xam ne amul dara ci yow lu ko rëcc amul dara looy def lu ko moom mële mi nga xam ne laa yaxfaa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa amul dara loo xam ne lu nëbbu la ci moom borom bi lenn dara ci suuf si ak ci asamaan yi waaw loolu noonu mu xaba googu moo lay may ngay bàyyi xel di suuraale sa borom moo lay may nag kon nag ragal yàlla googu moo la koy moo moo moo di jolli ci yow saa su ne ak foo man di ne kon ittaqillaha haythuma kunt waaw wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha beneen bi deuxième première partie mooy ragal yàlla mooy lépp waaw mu ne ko wa atbi'i al-hasanata as-sayyi'ata as-sayyi'ata al-hasana tadeel toppale di faire suivre as-sayyi'ata boo defee loo xamante ne nii du yoon waaw boo defee <coughs> loo xamante ne nii de ah lii de bàkkaar la waaw nga daal di koy def jaam bi yaw looy def mooy defal ca gannaawam alxasanata lu baax bu la rëcc rëcc génnee ci yow defal ci sa gannaawam lu baax lan lay def tamxuhaa mu daal di koy effacer waaw te lii li ñoo la doon wax léegi ne jàngaleem yonent mi alayhi salaam mooy alquraan waaw wax yu yonent bi alayhi salaam sunnaam du dara lu dul lay leeral alxuraan gis nañ côté bu njëkk bi ni mu lëkkooloo li yow suñu borom ne dama dama leen dama wala dama dénkaane woon ñi leen fi jiituwoon ñi ma joxoon téere te jiituwoon ak yéen ngeen ragal yàlla xoolal fii wa atbi'il as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha lii mooy la borom bi tabaaraka wa ta'aala doon wax ca suuratu Huud alayhi salaam ca 114 naan wa aqimi salaata tarafay nnahaari wa zulafan min al-layl inna al-hasanaati yuzhibna as-sayyi'aat zaalika zikraa liz-zaakiriin waaw suñu boroom ne wa aqimi salaata taxawalal julli yow sayyidunaa Muhammad waaye wa aqimi salaata yow julli bi de taxawal julli julli yow jaam bi waxoon naa la borom bi waxul woon julli biñ koy gis keroog ah ci jotaay bi bale ba xadis biñ njëkk gis waxul julli de wa aqimi salaa yeel taxawal julli wa aqimi salaa waxul loolu waxul loolu la wax taxawalal julli tarafay nahaari wa zulafan min al-layl kii ku tarafay nahaar mooy teggu bëccëg wa zulafan ak ak ab ab ay waxtu yu jege minal layli ci guddi gi nga xam ne dugal na lan juróomi julli yëpp dugg na tarafay nahar boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bari mais ci gàttal mooy juróomi julli yi nan lañ koy placer waaye d'accord nañ lii de juróomi julli yi lay wax ci gàttal innal xasanaati voilà lii mooy wa atbi'il sayyi'ata alxasanata tamxuha inna alxasanati ñi nga xamante ne mooy yu baax yi de hein yuzhibna dañuy yóbbu a wëyal as-sayyi'at rëcc rëcc yu ñaaw yi zalika loolu lay lii zikra ak fàttaliku la li zakirina ñen ñi nga xam ne ñooy fàttaliku di tudd seen borom tabaraka wa taala <coughs> lii nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne lii nii innal xasanaati mooy julli juróom waaw yuzhid na dañuy yóbbu as-sayyi'aat yi nga xam ne ñoo yu ñaaw yi ndax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne as-salaatu ne julli ba julli hein mooy boo jullee benn waxtu entre julli noonu hein mooy day effacer bàkkaar yi bàkkaaru cam fekk moom mu ngi moytandiku yi nga xamante ne ñooy kabaa'ir yu mag yi waaw te xadis boobu mu ngi bi mu ne li nga xamante ne nii inna as-salaatu ila as-salaat julli jëm ci julli mooy julli bu nekk day effacer la newoon digganteem ak beneen julli ba ci ay bàkkaar feek nit ki mu ngi moytandiku bàkkaar yu rëy yi yu mag yi nga ma wi bàkkaar yu yooyu ñu ne yooyu dinañ ci ñëw waaw am na ñu ci yonent ma saab saab yu ñu ci wax nañu ko waaw te bi ci gën a mooy ashirku billah mooy bokkaale borom bi tabaaraka wa waaw waaw waaw ak ay faat nit waaw yooyu dinañ ci ñëw ci biir mu ne fekk yaa ngi mooy tele ko loolu julli yi julli juróom yi boo julli nii day effacer ba newoon digganteem ak bi ko jiitu naka maktumi bati euh, euh, sarair wala majtana ba sarair fekk waa mu ngi moytandiku li nga xam ne mooy bakkaar yu sew yi moo tax boroom xam-xam yi ne kon ñii innal hasanati yuzhibna sayyi'at mooy ne yi nga xam ne mooy innal gis ne julli waaw loolu mooy li waa jumhur wax am ñu ne waaye loolu dàqontewul que ne am na jëf yu baax yi d'une manière générale dañuy dindi jëf yu sew yi bakkaar yu sew waaye ci julli dëgg lay wax ndax dinañ ñëw lu tax waaw ñu ne kon lii mooy bakkaar yu sew yi ndax li lay koy wane te lii wane ne julli lay wax ndax mooy sababu nuzul li tax aaya bi wàcc al imaamu al-Bukhari na ko noonu al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullah alayhima dañoo soroo jëlee ci Mawlana ibnu Mas'ud ah eh? na ko noonu euh, seen sëriñ al imaamu Ahmad ak seen mbokk taalibe imaam Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi ak al imaamu ibnu Maaja rahmatullahi alayhim dañoo jëlee ci Mawlana ibnu Mas'ud ibnu Ummi Abdir radiyallahu anha mu ne. anna rajulan dafa am benn waay boo xam ne dafa jote ci benn jigéen ab fóon boo xam ne daganu ko léegi nag mu dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tuddal ko mbir moo mële nee na fa unzilat alayhi ñu wàcc ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam wa aqimi salata tarafay an-nahaari wa zulafan min al-layl inna al-hasanaati yudhhibna as-sayyi'aat dhaalika dhikraa lidh-dhaakiriin waaw mooy aay bi ñu wax tànk qaala rajul yonent way sa saam woo waa daal di koy jàngal aaya bi léegi nag mooy kon waa ji xam ne moom bàkkaar bi mu def ah kon mooy lii nii julli ji mu julli ndax am na yeneen riwaaya yeneen yoo xam ne lay wane waa ji yonent dana ko jullil mu julli wala dana ana ndax julli nga ak ñun mu ne waaw mu ne loolu li julli li nga jullee ñun effacé na bàkkaar boobu waaw waa ji ne aliya haadihi ndax lii man pour man kepp wala kese ndax lii ngir man kese la qaala liman amila biha min ummati yonent waaye saa saa ne déedéet du sa jagle waaw am na boo xam ne Seydina Mu'aaz si sax sax hadiisu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj dana Seydina Mu'aaz ci boppam moo ko lay waaw am na yeneen riwaay yu ne Seydina Umar ibn al-Khattaab waa ji bi mu waxee naa ndax man la moo dóor waa ji ci dënn na ko pour yow fan pour ñëpp la yonent waaye saa saa ne sadaqa Umar ne Seydina Umar wax na dëgg radiyallahu anhu pour ñëpp la. waaw waaw ne pour ñépp la waaw te kooku li ci gën a dëgër mooy Seydina Abul Yasar la <laughs> gisoon nañ ko ci <laughs> ci siira bi gisoon bokk na ci saxaaba yi gisoon seen tarjama Abul Yasar ah <laughs> radiyallahu ta'ala an an moom la woon waaw mooy Ka'b ibn al ansaariyu al badriyu fekk woon na Badar radiyallahu taala anhu waaw waaw léegi Seydina Abul Abul Yasar <laughs> moom ci boppam nettali na ko nee man mii te mu ngi ci sunanu Tirmidhi rahimahullah mu ne daa benn jigéen bu ñëw ci man doon bëggoon tàndarma fekk doon jaay tàndarma ne ma ne ko am na bu gën rafet bii fuuf ci marché waaw sama kër am na bu gën rafet fii ba mu ñëwee ah mu daal di def loolee daal di fuur ndaw si <laughs> waaw nee na ma diggal Seydina Abu Bakar ma tuddal ko mbir mi quoi mu ne ma euh, nëbbal nëbbal mbir mi ci sa bopp te nga tuub sa digganteeg sa borom te bu ko wax kenn lii nii waaw tuubal tuub gu sell sa digganteeg sa borom dina la jéggal nee na man daal muñu ma mbir yi ma daal di dem ci Seydina Omar gis nga saxaaba yi ni ñu xamee woon <laughs> waaw. ñun mais ma dem ci Seydina Omar radiyallahu anhu wax ko mbir mi daal mu wax ma képp li Seydina Abu Bakar waxoon ne ma ustur nafsik wa tub wala tuxbir ahada nee na mu ne ma suturaal sa bopp sa boroom suturaal na la bi nga defee lii nga xam ne waroo koo def ndaw soo xam ne daganu la waaw <laughs> mu doon tey naan mu tëralal ko pla ba ne ko kër ga moo am tàndar may bi dàq yi ndaw si dem ah mu daal bi moo na am na ci beneen riwaaye ma def ak moom lépp loo xam ne moom la nit di def ak soxnaam ba mu def na nag ah sama pëy moom buggul ci pëyam waaw loolu daal la def <laughs> mu ne ko ah suturaalal sa bopp te te bu ko wax kenn nee na daal ma toogaat man murum mu ñu ma li ma Omar wax ma dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw lii dañ ciy jàng ne waaw le imaamu Suyuti yi di wax nabi <laughs> waaw jamono yonent sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi dañ leen doon ak ñuy wax xam-xam waaw moo tax kenn duñ ne diw moo fi nekk moo fi boroom xam-xam keneen ku dul moom amul droit wax loolu amul ci l'islam voilà loolu amul amul ci l'islam nga dem euh, attention parce que taayee bi ngay wax ata yaa ngi doon wax naan te ak garab kenn du fi ubbeeku dul ata mais loolu c'était juste pour wane ne moom mooy imam bi dina màgg fii mais tekkiwul woon ne que ne keneen manu la wax loolu ñoom seen bopp xamoon nañu ko bu taabee yi kenn du voilà loolu kese la c'était rek pour wane ak ràññeewum ci biir boroom xam-xam yi loolu kese la woon waaye tekkiwul fii mu ne ku fi wax keneen ku dut moom wala ku ñu fi laaj keneen ku dut moom dees na lu duma doole du loolu kon nag mu ne mu ne léegi kon <laughs> waa nee na ma ñëw yonent bi alayhi salaam nag ne ma ma ko tuddalee mbir mi mu ne ma mais yow fekk ndaw soosu noonu mu def loolu benn kiiwam euh, boroom këram dafa am benn sariya benn armée bu yonent bi saa ci la àndoon léegi yonent bi saa ko mais yow yow kii boroom këram dem xare ci toolu yàlla yow nga wudd ko ci ci soxnaam lu mel nii nga def soxnaam lu mel nii nee ba ma ma ma ma daal bi am mbébét waay waay waay yal na nekk woon tay tay fekkul woon ma tuub lu dul jamono joojee laa doon dugg laa euh, dugg ci l'islam <laughs> ba ma yaakaar ne man mii ci waa safara laay bokk nee na yonent ba saa saam xool ma xool ma xool ma lu yàgg ba ne ba ne borom bi di wax yi ci moom ne wa aqimi salata tarafay nahar طرفي النهار وزلفا من الليل ba ni muy wax ilaa qawlihi dhikra lizaakirin mooy lii ñii aay biñ wax ci suuratu Hud nee na Abul Yasar nee na ba dikkal yonent bi alayhi salaam mu jàngal ma aaya bi mu ne kenn am ci saxaabaam yi ku ne saxaabaam yi ne ko mais yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais lii pour moom kese la kene bàkkaar yu mel nii yëpp yu ndaw ku ko def boo kiiwee daal eh? julli yooyu bu ko taxawalee ak yooyu daal bu ko defee mooy yóbbu na mbir mu ne ko déedéet balli naasi amma pour ñépp la kon lii mooy ngir mooy dëgëral wax waa jumhuur ne lii nii mooy julli yi lay wax ne innal xasanaati mooy julli yi yuzhibna dañuy yóbbu ak sayyi'aat ñaaw ñaaw ñaaw kéef yu ndaw yi te yu ndaw yi lii préciser yu ndaw yi la mooy xadiis bi ñu la wax sànq waaw léegi nag eh, buñ gisee lool kon wa atbi'i sayyi'ata al hasanata tamhuha wa atbi' kon toppaleel as as alxa yu ñaaw boo defee rëcc rëcc alxasanata defal lu baax waaw boo jullee yooyu yépp day effacer loolu ye bakkaar yooyu yee nga xamante bakkaar yi nga xamante ne nii hein yi nga xamante ne nii mooy eh, mooy yi nga xamante ne ñooyu ndaw yi waaw kon mu ngi noonu ah léegi kon eh, ndax euh, biñ doon gis sartu tuub gisoon nañ ko que am na yenn yoo xam ne du da toog rek naan tuub naa noonu après ñu ne la c'est loolu gisoon nañu ko bi ñuy gis sartu tuub dafa am bàkkaar yoo xam ne yow nan ngay rayee nit ah ne man julli naa rek aywa léegi man baax na ah non loolu doyul yow nga rey nit toog ne man daal sawaay fii mu ne bi ma jullee affaire bi jeex na wala jël naa alalu jàmbur waaye bon mais mais j'ai prié ah non non loolu doyul voilà loolu doyul <laughs> mënoo jël alalu jàmbur ba kar as-sariqa yow yaa ngi def li nga xamante ne lu rëy sàcc ba pare ñuy wax nga daal di ñëw ne gaa yi ay wono léegi man julli naa déedéet loolu yëpp ware ne non yu mag yi moom daa am beneen procédure bu mu laaj waaw nga ne ma non man am naa benn laaj ño c'est quoi <laughs> question mu ne non li nga wax sànq xadiis bi nga wax nga ne ci saxiix mais ban saxiix la ne ban saxiix la man ah sa ban xadiis ngay wax mu mooy xadiis bi naan julli juróom yi dañuy eh, kii eh, far bàkkaar yu ndaw yi eh, fekk mooy tëddukowul bàkkaar yi fekk mooy tëddukowul li nga fekk mu ngi mooy tëddukowul li nga xam ne mooy yu mag ma ne la ah, ci sax imam muslim la mooy hadith sayna abu hurayra bi na as-salawatul xams wal jumaa ila jumaa kaffaratun lima baynahunna ma lam ta ma lam tughsha al-kaba'ir ci benn riwaaya waaw këne li nga xamante ne nii mooy as-salawatul xams julli juróom yi wal jumaa ila al jumaa ak ajjuma ba ajjuma mooy julli ajjuma ba ajju julli ajjuma kaffaratun dañuy far lima baynahunna li nekk ci seen diggante seen foofu la euh, ci bàkkaar maalam tux sa fekk waa ji muurul mooy dikkewul alkabair yu mag yi moo tax beneen riwaaya bi sayyidina Abu Hurayra dane as-salawaatul yonent bi saa saam nee na as-salawaatul xams wal jumu'a ila jum ila al-jumu'a kaffaaratun lima baynahun mu ne yooyu noonu mooy julli juróom ak ajjuma julli ajjuma julli ajjuma dañuy far bàkkaar yi li nekk seen diggante bële nag moo ñuy wan ne maa maa baynahun moo tax beneen bi mu ne wa as-salawaatul xams alxamsu wal jum'a ila al jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffara mukaffiratun ma baynahunna ida tanabal kabair kon nag mu ngi noonu ah ida tanabal kabair kon mooy ajjuma julli juróom ba julli juróom ajjuma ba ajjuma weeru koor ba weeru koor dañuy farat yi nekk seen diggante fekk nit ki alhamdulilah mu ngi mooy tënd ko bàkkaar yu mag yi kon loolu la kon wa atbi'il hasanata mooy nit ki boo defee lu bon da ngay def lu ci ginnaaw wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a wala idfa' billati hiya ahsan fa wala loolu la woon ah kon daal mooy jañal li nga xamante ne mooy li gën a ngay jañe li nga xamante ne mooy lu ñaaw loolu mooy bu ñu la defee lu ñaaw defal lu baax waaye yow mi nga xam ne lu ñaaw ci yow la génne jañaatal lu ñaaw loolu mu gën a sori ak lu baax looy def ci gannaawam waaw kon daal wa ak as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha waaw deel tofale di def mu suivre ci gannaaw alxasanata as-sayyi'ata lu ñaaw li nga jote rëcc rëcc bi jote génn alxasanata li yiwu tamhuha bu ko defee mu effacé jeexital ga effacé ko borom bi far ko ci ci mbaaxam ci yiwam ci mbaaxam yiwam gi mu gi mu gi mu bëggal jaamam yi waaw bi fadlihi al mahd mu ne ko nag bu mujj bi wa xaaliqin naasa bi xuluqin hasan tegeel ànd ak nit ñi di jikkowoog ñoom di doxalante ñoom ji doxalin eh, woo xamante ne nii nu mu gën rafete dee ko defe noonu waaw nu mu gën rafete yow nit ñi nañuy jële ci yow li nga xam ne mooy li gën rafet fi yow ci ay wax ci ay jëf ci ay ay ay ay doxlante waaw bu mu nekk mukk koo xamante ne nii moom lu ñaaw kese moo génne ci moom déedéet loolu baaxul booy wax na nekk wax yi gën rafet waaw moo tax billati hiya ahsan wa jaadilhum billati hiya ahsan deel wax ak ñoom li nga xamante ne nii di dàgg di wax ak ñoom sax ñoom même yéeféer yi ci li nga xam ne noonu la gën a rafete waxatuma laa ñi nga xamante ni ñooy ay jullit comme yow kon di doxlanteeg ñoom hein di ngar daa joo li nga xam ne di wax ñoom kàddu yu sell te rafet ci jëflante waaw bu ñu gis mukk yow bu ñu la joxee liggéey wala ñu séq kenn dara mu gis ne yow li gën a bon ngay def loolu baaxul déedéet loolu baaxul déedéet kon nag loo ci man fexe lool ak tamit di leen jéggal xuluqin xasan mooy yow ngën di jéggal te boo defee lu dul noonu tamit nga wàcc sa bopp mën a ñëw ci ñoom jéggalu war leen ne yaa def lu dul noonu te ku la def lu dul noonu nga daal di koy jéggal te fexe borom bi nga xamante ne nii di xool moom bi nga xamante ne nii ñaata bis bis bi ñaata yoon lañ koy def lu dul noonu lépp mu ñuy jéggal nga fexe yow di jéggale waaw di jéggale tey jéllale waaw kon nag mu ngi noonu wa naasa waaw bi xuluqin hasan nekk koo xam ne ku neex a jëflanteel bañ a nekk ku tàng ku ku ku gaaw mer ku gaaw di yuuxu nit def nii déedéet kon nag wa xaaliqin naasa bi xuluqin hasan waaw kon nag xadis bii nii xadis bu rëy rëy rëy waaw bu rëy rëy rëy waaye dañ ci yem ni yal na boroom bi tabaaraka wa taala lii nga xam ne moom la yonent sallallahu alayhi wa Seydina Mawlana Abu Dharr yal na ko yal nañu ko borom bi defal waaw. kon nag mu ne rawahu amin mu ne rawahu Tirmidhi al imaamu Tirmidhi de moo ko solo waxoon nañ la que ne imaamu Ahmad imaam eh, eh, ak ki nga xamante ne nii eh, mooy imaamu Ibn Maaja ad-Daarimi ak imaamu Ahmad boog ñoom ñoo ko solo imaamu Ahmad imaamu ad-Daarimi ak ki nga xamante ne nii mooy al imaam at-Tirmidhi mi rahmatullahi ala al jamii' mu ne wa qaala hadiisun hasanun sahiih mu ne xadis bi nga xam ne moom la wax dana xasanun saxiix saxiix waxoon nañ la loolu kene li nga xamante ne nii mooy eh, ci arbaina yi waxoon na la moo tax eh, kene wa fi ba'd an-nusaxi xasanun hada eh, xasanun saxiix te mooy li ñoon mu ne hada xadisun xasanun saxiix loolu la al imam at-Tirmidi rahmatullah alayhi Abu Isa